cent soixante-dix-huit ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ana wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul alaa inna ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illaa dikrullahi wa maa waalaa wa caalimun aw mutacallim xadiisun waqaa rawaahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasan qaala al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahullahu tacaala mu tekki xadiis bi mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële kon ci mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne sami'tu man di dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa muy wax ne ah muy wax ne alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee inna dunya gis ngeen àddina jii eh, dafa nekk mal'una loo xam ne des ko rëbb de mal'unun ma fiha lépp lu fi nekk ci biir àddina rëbbees nañ ko illaa ludut zikrullah ndere tudd yàlla wama wama wama ak li nga xamante ne nii moo mel ni moom wa aalimun waaw la néngoog moom tudd yàlla wa aalimun ak boroom xam-xam aw mutaallim wala koo xamante ne day jàng day kuy kuy xamle ak kuy xamlu voilà lii daal la lu dut lii rek lu ko allahu akbar allahu akbar allahu akbar Allah kon affaire baa ngi noonu Ah, am na nag ci riwaay yoo xam ne eh, ci eh, kii bi nu mu tudd eh, Riyad bi dane foofu ala inna ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa illa dhikrullah illa dhikrullah wa ma wala aw aliman aw muta'allima wala alhamdulillah te noonee kaddu yooyee moom noonu la imaam Ibn Maaja solowee waaw te loolu moo ñuy yóbbu mooy foofu da ne ak ak dunya boo indiwu ci sax alaa bi da rek ak dunya gis nga daal dina bi mal'una lees rëbb la waaw addina bii lees rëbb la de waaw mal'unu ma fiya nañu lépp loo xam ne te soreel ko lépp loo xamante ne mu ngi ci biir illaa lu dul zikrallah lu dul tudd yàlla wama walaahu ak lépp loo xam ne méngoo na ak tudd yàlla yooyu yóbbu ci yàlla aw wala boog aliman ba mu des tamit ki nga xam ne aji sàkku xam-xam la bu koy yóbbu ci boroomam te boroomam tax aw mutaalliman wala ku koy sàkku waaw kon nii la ko al imam ibnu Maaja solo léegi nañ ñëw ci première jàngat muy taxriij bi eh, imaamu Tirmidi moom kaddu yi imaamu Riyaad indi mooy soloowu ko noonu moom illa zikrullahi voilà wama wala wa alimun aw mutaallimun ah wala al imaamu abu abu dañ naan la moom kesee ko soloo ñu la de diidit wax nañ la sànq ku mel ni al imaamu euh, euh, ibnu na ko na ko al imaam al ala al-jamii ñoom ñëpp solo nañu al-imaamu Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko indi mu ne haddathana Muhammad ibn Hatim ci abwaabu zuhdi an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun minhu mu ne haddathana Muhammad ibn Hatim al-Mu'addib mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ di Muhammad ibn Hatim al-Mu'addib di Muhammad ibn Hatim ibn Sulaymaan az-Zimmi gis nañ ko fan yële al Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala al-Khurasani al Baghdaadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Ali ibn Thabit mu ne ci nettali mooy Ali ibn Thabit al-Jazari al-Khurasani al-asl rahimahullahu ta'ala al-Khurasani kon al-asl waaye al-Baghdaadi rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban mu nekk ñu nettali mooy Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban di Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban al-Anasi wala al-Absiyu ñii ne non al-Abd al-Absiyu la Abu Abdillah ash-Shami ad-Dimashqiyu rahimahullahu ta'ala qaala sami'tu Ata ibn Qurra mu ne dégg naa Ata ibn Qurra li Ata ibn Qurra as-Salusiyu Abu Qurra ad-Dimashqiyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Abdallah ibn Damra mu ne dégg naa Abdallah ibn Damra li Abdallah ibn Damra as-Salusiyu moom itam eh, rahimahullahu ta'ala léegi moom mu ne qaala sami'tu Abaa Hurayrata mu ne dégg naa ki nga xamante ne mooy Seydina wa Mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu wax lan mu ne yaqulu sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu alaa inna ad-dunyaa mal'uunatun mal'uunun maa fiihaa illaa dhikrullah wa maa waalaahu wa 'aalimun aw muta'allim kon hadis baa ngi noone nii la ko al imaamu at-Tirmidhi ah noonu la ko ëndee léegi beneen jàngat la lëkkaale hadis <laughs> bii nii ak li nga xamante ne nii mooy sunu buntu bi dañ naan la yenent bari sa sam inna ad inna ad-dunya mal'una nee na li àddina dañ ko rëbb waaw mooy la wa mal'unun ma fiha mooy la mooy façon àddina la c'est pas àddina ci boppam <laughs> bi nga xam ne ci la yonent yi ñoom seen àddina loolu la du mukk waaw mooy àddina yi mu peindre yi suñu boroom wax ne loolu la te wan ñu réalité àddina bii waaw wax ko ci aay yi ñu gisoon bi ñuy tàmbali bunt bii te ñu fàttali ko sànq ci hadis bi ñu romb waaw loolu noonu nga xam ne day dëddale borom bi ak borom bi tabaaraka wa taala loolu la ñu rëbb waaw lépp loo xam ne da lay dëddale sa borom mi nga bind na la jaamu ma bind la ngir loolu loolu lay rëbb la loolu lay wax waaw loolu moo la innama innama alxayaatu dunya yam ci wax yépp loolu wax naa la mooy addinaay fookat yi <laughs> waaw waaw mooy addinaay fookat yi ak ña nga xamante ne nii loolu lañuy bëgg ci addina moom lañ topp waaw te lépp loo xam ne ni ñu ko waxe léegi dalay soril boroom bi loolee lees rëbb la kon ndax ñàkk ko solo bu dee ne tóor-tóoru àddina yii nii moom la borom bi rëbb kon tey kenn koo sori jaam bi boo bëggee am amu amu falaax boo bëggee amu falaax fa sa borom kenn koo kenn koo kenn koo kenn koo sori kenn koo dëddu bàyyi lépp waaw fan fud yadal qalbi bi zuhdin fiiha waaw <laughs> da nga faxas mel noonu la ko waroon masaalik waxee radiyallahu anhu faxasal ah yadal qalbi sa loxoy dënn loxoy xol bi zuhdin fiiha ci dëddu gën ciy dëddu mooy la mooy na nga fexe sa xol moom bu daraay àddina dugg ci sa pénétrer sa xol bi bu mu fa dugg de bu mu fa am kër bu mu fa ut sax bu muy sieste mukk waaw noo koy defe bi suuf din fii ah ci dëkk yooyu mu bañ laa yitteel bañ laa fëkk wëlli sa borom waaw boo koy uti waroo koo uti lu dul lay jàppale ci jaamu gi la borom bi ne looloo tax mu andi la waaw waaw lépp lu lay jàppale ci sa jaamu yàlla mu njàkk parce que loolee waaw te il faut mu nekk lu dagan ndax parce que loolee ngay ut ci àddina du fin du mooy la ngay mooy sa maraam de déedéet sa yow sa maraam la ngay sàkku mooy sa borom la ngay sàkku mooy sa borom léegi nag sokk daa indi ci àddina te foog nga dund foog nga am yoo fi taxawal yoo xam ne fàttalekul la eh, wastambarakum fiha mu bëgg ngeen dundal suuf loolu ndigal la ju suñu borom jox ñun jaam te nag manuma koo def ci tëdd nelaw ak ne man daal du ma toppatoo dara du ma nekk ci dara loolu loolu du manuma koo defe noonu manuma koo defe noonu loolu man na nekk kon ma koy ut ngir lan ngir li nga xam ne moom la ma sama boroom digal mu jàppandi dina jàppandi ci man ba mu man koo taxawe voilà kon nag fan fud yadal qalbi bi zuhdin fiha waaw kon nag mu ngi noonee da ngay fëgg sa loxol xol ci dëddu gi ngay dëddu àddina bi waaw nekk nga fi de lépp loo xam ne nag dina la ci jariñ te diggante sa borom di ko sàkku di ko ngir sa borom waaye moom du fa nga yem moom moyen la waaye du fin fin bi borom bee ñu ko wax wa inna ila rabbika al muntaha fa firru daw leen ca seen borom jëm ci seen borom te ngeen xam ne nag déetal ba ca seen borom la kon moom mooy fin bi mooy alhamdulilah moom la ñuy mooy bughyatul mu'min mooy boroomam kon nag lépp nag loo xamante ne du la dimbali ci loolee bal dala ciy sax fëkk détourné la ci nga nekk ci yeneen loolu moom lis rëbb la lu rëbb la fa yàlla te amul solo fa yàlla loolu la naan ala inna ad-dunya mal'una waaw comme que noonu la mel yow léegi li nga xam ne mal'una moom ngay sàkk quoi sa lépp nga yemale ko ci loolu li nga xam ne boroom yonent way sa sam xamal lañu que ni dañ ko rëbb yow loolu mooy mooy nekk sa mbir déedéet warul nekk sa mbir ngir boppam ndax bu nekkee sa mbir ngir boppam yow duggaale nga ci waaye bu nekkee nga ciy yittewoo ngir li ñu la wax sànq luy jagal sa jaamu yàlla ak lu tax nga taxawal la boroom bi bëgg nga taxawal est-ce que kon nag mal'unun ma fiha moo tax mu ne lépp nag noonu la mel àddina gis nga li alal yeeg doom yeeg moomeel yeeg terrain yeeg am am yeeg xaa yëpp yëpp rek waaw tool yeeg domaine yeeg entreprise yeeg firme yeeg lépp rek waaw loolu lépp mal'una ba mu des waaw ak mal'unun ma fiha ak la ne ca biir àddina te di ko nekk taar taaram la koy taaral tax nit ñi jëmale ci seen bët fàtte ki nga xam ne moo ko fi def moo tax mu ne loolu lépp lañu rëbb illa zikrullah ba mu des tudd yàlla mooy yooyu lépp ci àddina lu la ciy fàttali yàlla loolu bokku ci moo tax ma ne la àddinaay yéeféer yi ñi nga xam ne ak ñi nga xamante ne nee nañ sax ay julli lañ waaye ñëne lañ jàpp modèle ñooñu xam nga ne bokkul ak àddinaay ñi nga xamante ne rabbahumul mustafa wa kafa wallahi xam nga ne wute nag ñooñu alayhi salatu wassalam waaw waaw on naa la dunya laybun wa lahun wa zinatun wa tafaaxur baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad <laughs> loolu waaw mooy àddinaay ñooñu àddinaay ñooñu moom mal'una moom waaw ak lépp lu ci boroom bi dëxëñ mal'una loolu lajta loolee nga xam ne nit ko bu ko ci amee da koy fàttali yàlla ak tudd yàlla illa zikrullah mooy tudd yàlla waaw moo tax mooy li gën lu nit saxoo mooy di tudd yàlla di fàttaliku yàlla di julli ci bi alayhi salaatu wa salaam yooyu ñoo yi yooyu mën a nekk xanaa julli du nekkul lu dut julli lan la mais fàttaliku yàlla la waaw waaw wa li zikri lu tax ñuy julli ngir di fàttaliku yàlla di tudd yàlla moo daaw mu ne Seydina Muusaa wa aqimi salata taxawalal julli ngir lan pour da li zikri ngir nga may tudd di ma fàttaliku man sax di ma tudd ci biir julli ji waaye di ma fàttaliku te fàttaliku googu mooy julli ji ci boppa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub nga xol yi nga xamante ne stress a leen ëmb stress stress <laughs> waaw ak façon yi demee ñi ñoom anxiété waaw bopp bu tëju xol bu dal lu yëngu nga ne tere ma dee <laughs> sa fit wi du dal mukk bés boo yaakaaree ne yenn yi la gaay di jox moo lay moo moo lay faj du la faj yooyu ay calmant kese la pour un certain moment moo tax tout le temps du ñu jóg di dem ci gaa yooyu waaw waaye nag li nga xam ne dëgg-dëgg fa la xol bi daje sa quiétude ak dalam nekk ci vraiment ci ay ajjana yu dul jeex mooy bi zikrillah waaw mooy tudd yàlla ci tudd yàlla borom bee ñu ko moom bi bind nit ñi leen a xam seen bopp <laughs> nee na alaa waaw yooyu alaa yëgu ngeen ma yëgal alaa nee na bi zikrillah ci tudd yàlla nangu tatma'innul qulub ci la xol yi di dale waaw ku bëgg sa xol dal nag nga bàyyi ko fi dëgg ay saawu nag façon yooyu yow da ngaa feebar laa yaakaar yow yow yow feebar <laughs> la la feebar loo nga dem nëkk ci sa bopp nawi wéri loo wér taal leen bi boo ko defee ñu féexal suñu xol loolu wax iblis la du dëgg musique nan la mën a féexale xol bu ko xam ne sax xol mi koy féexal mooy am yow moom bu yaboo nga dem faju ji léegi yow jarat nga waaw <laughs> non on va regarder le championnat bu ko defee suñu xol féex <laughs> yow am nga problème yow moom yow ba nga waxee loolu ci nga diagnostiqué sa bopp feebar bi gën a garaw waaw yow borom bi ne lii yëgu ngeen attirer seen attention ma xamal leen ñëw leen ma bi zikrillahi ci jaar ci loolu mooy ci canal bi kese amul beneen beneen amul beneen foo xam ne tab it mi it mi na eh, eh, eh, tumaaninatul qalbi man nga koo am foofu fii bi zikrillah ci yoon ci par le canal du zikr ah que les que les cœurs trouvent leur apaisement waaw foofu kese la waaw fa lay dale moo tax ku mel noonu nag mooy moom problème bu man di nekk ña nga xam ne dunduñ li muy dund te dund te nekk moom te xam li mu nekk ñoo koy yërëm waaw ñenante waaye saab saab keroog Uhud affaire yi tare woon gaa yi moom lañ doon moom ñaari objectif lañ amoon mooy faat ko ak Seydina Hamza radiyallahu anhu <laughs> ba gaa yu bari demee ñii jàpp nañu ne yeneen tubaab saa saa faat nañ ko ci toolu xare bi yéefaru mag te yëpp di ko seet ci biir ba pare bañ xamee ne moom faatuwul ñuy koy fexee faat ba am saxaaba yam newaloon doo Seydina naa ibn Ubaydillah ah at-Taymi radiyallahu anhu <laughs> ah, bi nga xamante ne nii ci la doon défendre yeneen tubaab saa saa ba baaraamam yi ñu dagg ko mu ne xas xas. yonent bi alayhi salaam teewul foofu nga xam ne ah dam nañ bëñ a mag xalqatul mirfar parce que bam soloon toñ na ba dugg ci kaw kaw lex bi noonu ba dugg ci bëb lu bari loolu lépp teewul bi nga xam ne ci lañ dagg say loxoy say naa euh, baaraamu say naa euh, kii yi Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu mu naan xas xas yonent bi alayhi salaam ne ko nag law qulta boo waxoon boo bàyyi woon sa xas gii <laughs> te nga tudd yàlla di gis malaaka yi di ko yëkkati ba foofu nga xam ne nit ñaa ngi koy appelé di ko topp ngi di ko di ko di ko di ko flèche kii yi dal muy jàngale naan ko boo waxoon lii hein di nga gis malaaka yi di la yëkkati di yëkkati sa baaraam yi ba ci kaw ba ñépp di ko gis <laughs> waaw <laughs> waaw mooy te yaakaar ne loolu da koo préoccupé woon ci boroomam waaw déegoo xamante ne bu taxaw la ñépp bëgg sax faatu léegi te ñu ngi nii jaas yi dal ak flèche yi <laughs> kon nag bi zikrillah tatma'innul qulub ci la xol yi dale waaw gis nga ouragan natt bu ñëwee bu la fekkul nga newoon ci zikrullah nga nekk ci ci ci bunkeeru zikrullah buy ñëw di la rëngi-rëngee laa maxaala manu la ñàkk les ouragans des épreuves bu ñu ñëwee ci yow alors que tu n'es pas bunkerisé <laughs> ci li nga xam ne mooy bunkeru zikrullah da lay dambaaje da fëlëg <laughs> bu ko defee nga jaxasoo nag waaw sëriñu maaman bu manu tus bu ne nga dem fa ngir mu lii la mu gën laa ray nag gën laa kaawu <laughs> ndax ñooñ duñu faj dañ lay dañ lay kaawute dañ lay yokku la la la dal kon nag mu ngi noonoon mu ni kon lépp mooy duniyaa noonu la li fi am njariñ mooy tudd yàlla loolu moo tax kenn soofantal tudd yàlla tudd bi lisaan bil qalbi ak bi dina rëy mooy lan jëfu baax yi moo tax mu ne ak lépp loo xamante ne nii daa niroog ñoom te méngoog tudd yàlla te di may ngërëmu yàlla di maye cofeelug yàlla ci jëf yu baax yi nga xam ne moom la la sharia wax waaw zikrullah bee mën nga cee dugal faata yépp dunya lépp lañu rëbb ak la ba mu des tudd yàlla mooy ndax farata yépp borom bi la lay delloo julli mooy tudd yàlla gi gën a rëy mooy tudd yàlla gi gën a rëy moo taxoon yeneen lay saasaam doon wax gis nga liñ doon wax sànq euh, ala bi zikrillah tatma'innul qulub yeneen lay saasaam bu ko dara masoonal bett loo xam ne lu kii la danaan arihna biha ya Bilal waaw féexal ñu julli yow Bilal nandal ñu julli waaw te lay féexe ndax fa lay daje moo tax wa ja'ala qurratu ayni fi salat yeneen lay saasaam ne hein te dañoo des lay dalal sama bët di seral sama bët ci biir julli la ko borom bi def kon nag illa zikrullah waaw loolu tudd yàlla wama wala ak yi nga xamante ne nii ñoom ñoo méngoo te ànd ak tudd yàlla te tamit jëm ci tudd yàlla fa yeneen façon tudd yàlla la mooy lépp lu lay may ngërëmu yàlla waaw waaw ci jëf yu baax yi nawaafil yi yooyu yëpp dimbali sa mbokk yi te yàlla tax loolu lépp wamaa waaleex la waaw <laughs> di topp ndigalu yàlla yi di sori ay tereem tamoom mu tax Allahu akbar hein kon mu ngi noonu loolu mooy li méngoog tudd yàlla mooy jëf ju baax ndax comme ay acier lañu tudd yàlla day xëcc yooyu yëpp waaw te ay façon tudd la moo tax tudd du la nañ kese moo taxoon mu ne woon i'malu ala Daawuda shukran shukran wa qalilun min ibadiya ash-shakur i'malu jëf leen waaw ala Daawuda yéen waa kër Seydina Daawud waaw Allahu akbar shukran waaw li nga xam ne jëf jaa nga xamante ne mooy sant yàlla wa qalilun min ibadiy ash-shakur waaye nag malheureusement lu néew sama jaam yi ñooy santaaku ñooy ay cantaakoor ñoo may sant dëgg-dëgg <laughs> sant dëgg-dëgg kon loolu lu ama ama am solongo Allahu akbar topp yàlla topp ndawam bi sallallahu alayhi wa di topp ay ndigalam di sori ay tereem tamu tax lii moom bokkul loolu mooy matiyatu dunya waaw addina daa war a nekk la ngay war ngir mu jëmalale ci sa boroom comme moo ne la daw leen fa firru ila allah wax la fan la jëm mooy yi fi nekk yépp yow da nga koo war a mettre en ta faveur ngir mu dimbali la yombal la sa tudd yàlla boog sa dellu ci sa boroom boobee waaye nag bés boo fi jëlee ci benn ci yooyu mu dëndale la yàlla loolu malawoon na waaw loolu la yàlla rëbb allahu akbar ndax lépp luy soreloo yàlla di la dëddloo yàlla loolu mal'unun wallahi kooku koy jar naa rëbb ndax da lay soriloo la nga mooy sori na lu'ina mooy lu ñu soril adduna soril nañ ko ki koy topp noonu kese bàyyi yàlla soril nañ la rahmatullah soril nañ la babullah soril nañ la ko waaw soril nañ la ko mu ne aw alimun wala leneen loo xamante ne bokkul ci rëbb woom mooy koo xam ne day sàkku xam-xam te yàlla tax ci beneen bi aw illa zikrallahi yi ñu rëbb ba mu des tudd yàlla wama wala ak yi mel noonu aw aliman mooy wa aliman wa aliman ak boroom xam-xam waaw loolu mooy lan mooy xam-xam mooy li gën a xam-xam boo xam ne fillaahi lillaahi billaahi ci yàlla jëmale ci yàlla te jóge ci yàlla boobu lañuy ñuy wax waaw kii sàkk loolu kooku moom bokkul ci rëbb bokkul ci yi nga xam ne lañ koo soril waaw wa ashraful ulumi ilmul xabari waaw li nga xam ne mooy li gën a tedd ci ci xam-xam yi mooy xam-xam bi lay branché ci dund yonent lay saab saab li nga xam ne moom la borom bi ne ku ko topp topp nga ma man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah waaw ku topp yonent bi alayhi salaam topp nga yàlla kon mu ngi noonu le waaw kon aalim aw wa aalimun aw muta'allim mu ngi kon da ngay kon affaire bi lii la jàng loo tax xam-xam doole fa borom tabaaraka wa taala moo tax yonent yi yoona yonent bi alei saat salam bi waxoon mu dollu xoolal borom bi mbir yi ni muy yaatoo mbayu borom bi ni mu yaatoo benn kese la ko wax mu dolli ko wa qul rabbi zidni ilma ca suratu taha alayhi salatu wassalam wa rabbi eh, yow sa borom rabbi waqul waxal yow yonent bay saa sa rabbi e eh, sa borom zidni yàlla na nga may dolli saa su ne ilma xam-xam ci yow waaw ndax borom bi géej la gudut jeex moo raw géej mooy moom du jeex waaw ku dut jeex nag mooy mënoo ko jeexal moo tax tout le temps da ngay am xiif mar ak aajowoo di xam waaw te loo gën a xam ci moom mbir yi di gën a téye rafet di gën a téye neex waaye ngay gën a xam ne des na ndax moom du koy du du du koy jeex aw aliman waaw wala ki nga xamante ne mooy toppatoo xam-xam ah ñoo xam-xam am doole de boroom xam-xam yi moo ñoom innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama boroom bi ne innama dëgg-dëgg yaxsha allah ñiy ragal la crainte révérentielle dëgg-dëgg di ragal yàlla dëgg-dëgg ci jaamam yi al ulama ñooy dëgg-dëgg boroom xam-xam yi la waaw parce que ku xamul neex a njuuy moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon wala wala aalimun wala aalimun waahid ashaddu ala ash-shaytaan min alfi aabid waaw ne waat naa man yonent bi alayhi salaatu salaam benn boroom xam-xam ci yàlla xam-xamu diine bu sax te wér tukkee ci yonent bi alayhi salaatu salaam benn képp moo gën a tar ci seytaane que mille junni jaamukatu yàlla yoo xam ne amuñu xam-xam bi koy am amuñu xam-xam di jëf rek ne dañuy jaamu yàlla di kii walla di teg mbir yi ci seenum xel bi dem di jéem a jaamu yàlla wala sax ñuy jaamu yàlla mais li ñu nekk sax baax na waaye xamuñu piège ya nga xam ne iblis mën na leen caa ndaxe ndax seen ñàkk xam-xam kenn boroom benn boroom xam-xam moo gën tar ci iblis que junni jaamukatu yàlla yoo xam ne ànd ñoo xam-xam allahu akbar kon nag aw alimun waaw kon kii moom bokku ci te ñu ñu bu ci beneen aw mutaallim wala kay sàkku xam-xam daal boo dekkul jàngale ku xam bokkal kuy sàkku xam-xam te nag fexeel ba bul bokk ñetteel ba <laughs> waaw ñetteel bi mooy kan mooy koo xam ne moom yoonam newu ci yitteelu ko sax waaw waaw addinaam bi yëpp da koy perte gis nga yi mu passé ci loo xamante ne alha da koy fëkk waaw da koy fëkk soril ko yàlla gis nga temps ba mu ciy passé bi mu bi mu luubal dundam ji bu ci jëloon deux tiers wala un tiers ci temps boobu def ko ngir xam-xam rek kooku kenn du ko raw waaw waaw waaye hayhaata hayhaat wallahi hayhaata hayhaat ah xam nga ne moos waa newewul noonu moo tax loolu ah kooku fexeel ba bul mel ni waa jooju ah donc kooku moom bul fexe mel ni moom waaw loolu moom lu garaaw a garaaw a bokkul ci ñi toppatoo xam-xam bal moom li mu fi nekke mooy lenn la topp bakkanam te bu ëllëgee des na ko addina bi kon mu ngi noonu ñii daal ñoo ciy mucc lii moo fi lii moo fi neex yàlla lii moo fi saf yàlla zikrullah ak li mel ni moom di lim ñu teg yónni yonent yi xam-xamu yonent yi alayhi salaam ngir ñu ne ci ak kuy toppatoo xam-xam boobu ak koy ko ko am yàlla may ko ko mu koy jëfe te di ci jëriñ jaam bi ak ña koy toppatoo ngir wattu ko waaw kon nag ad-dunya addinaa ngoog borom bi da koo soril de waaw war na nit ñi ci tóor tóor yam leen di wan ak neex neex yi waaw ba tax ñu bari mu fëkk leen ci jaamu yàlla topp lan alhawa waaw moo tax nekkul ci ron asamaan ah lépp lu nit ñi jaamu lu dul yàlla lu gën a garaaw hawa ittiba'ul hawa mooy topp li nga xamante ne mooy ay bànneex ak a garaaw waaw xanaa xanaa yéemuwuloo ci ki nga xamante ne ittaxada ilaahahu hawa <laughs> loolu borom bi wax waaw Allahu akbar kon mu ngi noonu te waxoon nañ la xam-xam boobu sax mooy il faut mu nekk xam-xam boo xamante ne bii jariñ la bu tukkee ci yàlla di dellu ci yàlla di jóge ci yàlla sinon bu dee xam-xam kese wax nañ la sànq ki Seydina Abu Hurayra ne yonent way saa saam nee na yawmal qiyaam xawaram xam-xam di nga xam ne moom la ñuy njëkk sànni biir safara ci ñett ñooñu bokkul bool na ko ci ki nga xam ne xam-xamam jariñu ko waaye da koy ut ngir leneen yàlla taxut kooku moom problème dëgg lay am waaw waaw kon nag mu ngi noonu de lépp lu mbir mi luy wore di la dëddale sa borom ci àddina loolu lu yàlla soril la lu yàlla rëbb la waaye lépp loo xamante ne nii lu lay jariñ la est-ce que loolee te bi ci gën a màgg mooy zikrullah te yeneen yëpp ci ronam lañ nekk ak di toppatoo loolee ak xam-xam dalay may ah nga lëndëmi àddina nga man ci niitu ba man cee sori kon nag insha allahu taala dañuy yem noonu hadis yo am solo ngoog